ah moom nag ñu ngi yemoon fi nga xam ne mbooloo moomu te ki ko jiite woon di seydina muhammad ibn maslama radiyallahu taala anhu wa ardaa àndoon ceeg ñoom abu naila waaye abbaad ibn bishr ak alxaaris Ah. bi nga xamante ne di alxaaris ibn aws ibn muaaz ibn nu'man waaye ki leen ji tëjoon di abu abs ibn jabrin comme li imaam ibn isxaaq wax ne ñoom ñooñu ñoo àndoon ñun nag ñu ngi woon ci riwaaya imaam al buxaari yi gisoon nañu ñu ngi doon gis en même riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullahi ala te jotoon nañu def taxriiju xadiis yooyu wax nañ la ne imaamu muslim ibn alxajjaaj alqushayri yu naysaabuuri raxmatullahi alayhi daal dina koy soloo ci saxiix bi kon muy muttafaqun aley ñun nag ñu ngi woon ci riwaaye bu imaam albuxaari di abu abdillah aleyhi ridwaanullah kon ñëwoon nañ ba fi nga xam ne fi la Kaab ibn al-Ashraf ne woon ñoom Muhammad ibn Maslama ne ko nag a li ngeen di def mooy dangeen may jox seen jigéen ñi ak seen doom yi ay proposition yum def bu ko defee ma daldi leen lebal li ngeen ma li ngeen ma sàkku ci man ah ñoom nag ñu ne duñu ko man waaye narhanuka la'ma waaye li ñu man daal mooy dina ñu la jox tayle la daal lay muy garantie biñ lay jox nga xam ne garantie lay doon fekk fayu fayuñu la yaa koy yor eh, yaa koy yor ba kere ñu lay fay nga dellooñu ko ñu ne loolu duñ ko man waaye li ñuy duñu mën joxe suñu doom duñu mën a joxe suñuy soxna waaye nag narhanuka la ma dinañu la jox ay jaasi ay arme yu baax yoo xam ne yaa koy yor fekk fayuñ la li ñuy lebal ci riwaaya imaam euh, euh, Muhammad ibn Maslama alxaaris al awsi radiyallahu ardaah tam ne ci saxiixu imaamul Buxaari moom dane da leen laaj sadaqa mooy sarax bu leen wax ngeen joxe moom alayhi salaatu wassalaam waaye ci riwaaya imaam ibni isxaaq bi rahmatullah alayhi boobu dane ñam waaye lépp benn la kon ñëwoon nañ nag ba foofu lañ yemoon ñu ngi nag ci tarjama ba léegi seydina muhammad ibn maslama ak ak abu naila ndax ñoom ñaar lañu boole seen tarjama boo seetloo moo tax bi ñu àggee bu tudd abu naila dañoo tudd turam lépp ni mu tudd lépp waxaale histoire ba agsi ci fii nii di xew-xew bii nga xamante ne nii mooy qatle Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi waxoon nañ la moom dañu wute woon ci turam di abu naila am nañu ne silkaan la tuddoon waaye nu mu ci doon noonu lu gënoon a siiwee di ibn salaamat ibn waqsh eh, al awsi al ashhali al ansaari radiyallahu taala an il jamii kon ñu ngi yemoon foofu lañ yemoon biñ ne ko kon nag duñu man loolu waaye ndax loolu aarun aleyna loolaw xas la ci ñun ñu naan suñuy doom lañ jël wala suñu soxna yi lañ jël joxe ngir am ak dund déedéet léegi nag ñu proposé ko ne ko kon ay armes lañ lay jox Kaabu daldi nangu fa waa'adahu an ya'tiyahu laylan fa waa'adahu mooy riwaaya Muhammad bil Buxaari bi rahmatullah alayhi te gisoon nañ boobu ki demoon di wax mooy seydina muhammad ibn maslama radiyallahu anhu bi mu waxee Ka'b ibn ashraf ba mu d'accord ne kon jaas yi dina baax léegi mu jox ko rendez guddi mu ne fa jaahu leylan wa maahu abu naila mu ne ci noonu la ko dikkale guddi ba ba jotee wa maahu mu ngi ànd ak moom nag abu naila di abu naila di ki nga xamante ne mooy frère la ci Ka'b ashraf comme niñ ko gise ndax axuhu min radaa la fi radaa mooy axuhu min radaa frère de leewam loon loola woon bu Kaab ibn al-Ashraf ndax ñoo bokk benn jigéen bi nga xam ne moo leen nàmpal euh, moom Abu Naila ak Kaab ibn al-Ashraf al-Yahudi léegi bi nga xamante ne nii nag ci lañ ñëw ci rendez bi ci guddi gi fa da'ahum ila al-hisn Kaab ashraf daldi leen woo ci forteresse am bi waxoon naa la ne il avait une villa fortifiée te la faa dugg danga wane lu set ku dugg rek lu set ngay wane waa doo dugg ah boobu image yi boo demee mën nga ko gis internet en tout cas euh, ñu ne lii mooy kiiwu palewu këru Kaab ibn Ashraf bi bii la man yor naa image bi euh, muy bërëb yi ñu gis yépp dafa am oh, liggéey bu am solo la ay yoo xam ne par dañ koy illustrer ak ay ay ay ay ay nu mu tudd ay ay ay photo yoo xamante ne nii photo yi mooy dëkk yooyu comme buñ la nee Badr dañ lay waneel Badr wan la al udwatul sufla ak al ulya eh, wan la bërëb bi fi yonent mi alayhi salaatu salaam campé woon ak fi waa ahlu Makka campé woon Uhud ñu wanal la montagne bi mooy ay photo la wan la ne côté bii lañ ñëwoon côté bee boo demee it da nga ciy fekkaale am na ci yooyu benn atlas la boo xam ne ab docteur Shawqi Abu Khalil moo ko def Eh, atlasu as-siratu nabawiyya boo ko gisee boobu noonu eh, desin yi ñu ngi ci biir boo demee internet di nga gis ñu lay wone li nga xam ne mooy naan lii moo ne woon xisnu Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi lii la woon da gis li nga xam ne eh, mooy plan bi mooy fan nii mooy lépp lañ lay defal Médina dañ lay defal carte Médina ci jamono yooyu fan la jumaa yonent bi alayhi salaatu salaam nee fi nga xam ak fan la kiiwu Ka'b ibn al bi nee woon wan li des yi nga xam ne foto woon nañ ko ci li nga xamante ne mooy euh, ci des li desoon ci këru Ka'b ibn al-Ashraf kon nag imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi ci saxiix bi foofu ci riwaayam boobu kon fa da'ahum ila al mu daal leen di woo ngir ñu ñëw ci forteresse am boobu fa nazala ilayhim léegi nag mu jóge këram mu jóge ci biir sal fi mu newoon néeg bim mu newoon ak soxnaam di wàcc di dem ci ñi nga xamante ne mooy ñii mu joxal te rendez fa qaalat lahum raatu bi muy génn bi muy génn di dem soxnaam ne ko jabar ji ne ko ayna taxruju hadhihi saa mu ne ko waa yow ana fan nga jëm heure bii nii foo jëm Ka'b ne ko ci beneen riwaaya ba léegi ñooy ci ruwaat yi ñu soloo mbir mi moo tax mu ne wa qaala ghayru amrin ñeneen kudul amr muy Sufyaan ibn Uyayna ci kan la ko jële xadiis bi mu ngi ko jële ci Amr ibn Dinar mu ne sami'tu Jaabiran mu ne wa qaala ci riwaaya bi nag wa qaala ghayru bu dee loolu mooy riwaaya bu Amr ibn Dinar euh, nekkoon sëriñ bu mag nekkoon sëriñu ñoom sëriñ ki gina taqoo woon ak moom nag mooy Sufyaan ibn Uyayna di jële ci moom moom day jële ci Jaabir lu bari Seydina Jaabir ibn abdillah ibn haramin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moo tax mu ne wa qaala ghayru amrin keneen ci beneen riwaay ku dul amr ibn diinaar qaalat nee na ndaw si dane asma'u sawtan ka annahu yaqturu minhu dam ndaw si bi mu jëkkër ji Ka'b ibn al ne ko yow foo guddi gi mu ne ko ndax man gis nga ñi ma dégg ñu lay woo ñi nga doon waxal di leen woo gis nga kàddu gi ma dégg baat bi ma dégg dafa mel ni deret da ciy tuuroo waaw ndaw si ñawoon na gis-gis de moom rien que dégg na ñële rek di wax ak jëkkër ji biñ koy bi ñuy wax ak ñoom laata muy duggaat ci néeg bi bay génn mu ne ko man in man asma'u damay dégg sawtan kàddu goo xam ne ka annahu yaqturu minhu dam dafa mel ni àtraver kàddu googu may dégg te ñi nga nar a dem nii fekki dafa mel ni damaa yëg damaa gi dégg dafa mel ni deret da ci da ciy toq ci kàddu googu rek gis naa ne mel na ni deret day toq ci kàddu googu léegi nag moom bi nga xamante ni ci la wax loolu Kamb ne ko euh, non du dara ne ko innama huwa axi Muhammad ibn Maslama wa radi'i Abu Naila dalal xelu jabar ji ne ko bul am dara looy tiit du dara innama huwa ñi ma woo nga naan da dégg ci seen kàddu gi deret juy tu deret juy tuuru juy toq loolu yépp loolu lépp du ci am ndax ndax lan innama huwa dëgg dëgg ki ma ki ma amal rendez-vous ñooñu axi sama frère la Muhammad ibn Maslam sama frère wa rabi'i ak ki nga xam ne maak moom ñoo bokk nàmp di Abu la ñoom laa amal ñoom laay wax ñu xaar ma noonu ñu ngi ci biir euh, suñu forteresse loolu du dara ngir dalal xelu soxnaam moom Ka'b ibn ashraf alayhi ah, ba pare mun tegal ko ci inna al-karima law du'iya ila ta'natin bi laylin la ajab ne ba nag euh, ne soxna si ba léegi jabar ji inna al ne ko gis nga nit ku tedd mooy gor ak nit koo xam ne ku tedd la law du'ya ila ta'natin bi layla la aja bi laylin la aja même bu ñu ko woowoon guddi woo ko foo xam ne lee bu fa demee dañ koy jàmm fekk mu joxe woon kàddoom sax dina wuyu ji waaw kon moom loolu la wax ci riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullah aley ci riwaaya imaam ibn isxaaq dane fa hatafa bihi abu naa'ila wa kaana xadiisa ahdin bi ursin fa wasaba ila milxafatihi fa axadat imraatuhu bil naaxiyatiha wa qaalat lahu anta mru'un muhaarab laa tanzil fi haadihi saa'a fa qaala innahu abu naa'ila law wajadanii naa'iman maa ayqadanii fa qaalat wallahi inni la a'rifu min sawtihi ash-sharr mu ne moom ci riwaaya imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi waxoon nañ la dañuy permuter entre riwaaya yi dañuy changer di jóge nii di dem ci yii Eh, riwaay imaam ibn Isaaq bi bokkoon na ci ñu la tuddaloon eh, boobu noonu moo jaar te imaam Ahmad ibn Hanbal waxoon nañ la moom la solo woon imaam ibn Isxaaq jële ko ci sëriñam Sawr ibn Yazid mu jële ko ci Seydina Ikrima mu jële ko ci Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ci riwaaya imaam ibn Isxaaq mu ne fa hatafa bihi abu naila bi rendez bi jotee ci guddi gi abu naila daal di ñëw ibnu waqsh ibnu salaama ibnu waqsh ne ko daal di koy fëgg wooku wooku wooku hadafa moo tax mooy ki lay baat bu lay woow doo ko gis looloo tax téléphone yi ñu tudde ko haatif arab tudde ko haatif ndax haatif gisoon nañ ko ci hawatiful jinni ca partie Euh, euh, euh, mecquoise mecquoise mooy loo xam ne dalay lay da ngay dégg kàddoom mais gisoo ko comme que téléphone moom mooy début bi loolu la woon léegi nii ngay am na ñoo xam ne booy leen di woon dañu leen di gis bon mais loolu taxul ñuy wax mais téléphone en général ki ngay waxal doo ko gis mooy bu may roy sama combiné téléphone sama kër waa ji sone woo ma bu ko du ko gis. ainsi de suite mooy lool même bu dee après technologie ci kanam am na yu ñuy naan yoo xam ne dangay gis ki lay woo yooyu mais loolu loolu taxul ñuy wax comme ay baay bër gaa yooyu ak ay Skype mais li ma la bëgg a wax mooy téléphone looloo tax ñu tudde ko haatif ndax hatafa mooy koo xam ne hatafa bii mooy da da da koy woo mais waa ji di ko dégg mais di ko gis mu ne Abu Naila loolu la daal di woo kaam wasaba léegi kaamu daal di jóg fii milhafatihi jóg ci lal bi daa taxaw ca bunt ba daal di woo ne ko Ka'b ibn al-Ashraf yaa Ka'b ibn ashraf Ka'b daal di jóg ci mbalaan min sàngoo woon fa axadat imra'atuhu bi nahiyatiha jabaram ji daal téye ci beneen côté mbàjj mi bi mu naree jóg wa qaalat lahu ne ko antamru'un muharram ne ko yow kaam yow xamal ne nit nga koo xamante ni nii dañ lay xeex mooy ne yow gis nga mooy ne non seulement Kaab xamoon na ne moom il en danger raison pour laquelle tamit mu amoon pale bu tool noonu waaye le fait muy saaga yonent mi alayhi salaatu wa salaam juif yi xamoon nañ ne kàmb mii gis nga bu mooywul mooy ne moom ci boppam moo déclaré guerre yonent mi alayhi salaatu salaam le fait que jullit ñi muy saaga yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne ko anta eh Kaaba antamru'un muharib yow nit nga koo xam ne dañ lay xeex la tanzil fi hadhihi saa bul wàcc ndax kër Kaaba mooy da ko defoon noo xam ne du benn comme ni ngay imaginer néeg boo xam ne ci suuf lii lépp mais dafa amoon étage moom nag ci kaw la dëkkoon ci kaw la newoon ak soxna si léegi mu ne ko kon bul wàcc la tanzil fi hadhihi saa bul wàcc heure bii guddi gii ngay wàcc ndax nit dalaa woo Kaab ne ko fa qaala innahu Abu Naila non xanaa xamoo la law wajadani naa'iman maa ayqadani xam na ne nelawuma moo tax ndax bu fekkoon ne bu ma trouvé woon may nelaw du ma yee moom xam na ma bu baax il connaît mes habitudes fa qaalat soxna si ne ko jabar ji ne ko wallahi inni la arifu min saw min sawtihi shar ne ko maa ngi wàcc yàlla ne man de xam naa ci kàddoom gi ma dégg bi mu la woowee lu bon laa dégg ci biir kàddu gi maa ngi ci sentir lu bon lu la mën a dal yow tam <laughs> ah. kon loolu la ko wax muy gis-gis bu am bu bu bu garaaw bu garaaw boo xamante ne nii euh, moom la euh, euh, ndaw si am wane ne tamit kon moom ku yeewu la woon muy jabaram ji ndax la fait que rien que tellement dafa vigilantoon te tamit loolu la mooy nit boo vigilant boo vigilant yàgg dégg nit ñi yàgg xam paroles yi dégg paroles yi en temps de bu dara xewul ak tamit nga yàgg siyaasatu naas di duggante nit ñi mooy yenn yi am na yenn liñ naan sa voix la trahit kàddoom gi baatam bi moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko wor moo xam làmmiñ bu fourché far wax loo xam ne bëgg ko woon a wax te pourtant loolu réellement loolu la bëggoon loolu la gëm mais nag bëggu ko woon a wax ndax da ko doon nëbb mais làmmiñam daal di koy njuuy ndaw si dafa am xel mu rëy la am te tamit ku vigilante la waaye bi mu waxee lool Kaab dalal xelam ci loolu ne ko Abu Naila la sama mbokku la Muhammad ibn Maslama sama frère huwa axi abu ci riwaaya Imaamul Buxaari ak sama ki ma nàmp lool di Abu Naila mu ne ko ku tedd nag nit gor te tedd buñ ko woon sax fekk mu joxe parole ba pare ilaa tanatin foo xam ne bu demee ñu bocc ko bojj ko benn paaka wala dabbus ko ko sax bi lay liñ ci guddi la ajaaba dina wuyi qaala mu ne wa yudxilu Muhammad ibn Maslama ma'ahu rajulayn ah bi léegi nag Muhammad ibn Maslama biñ leen entrée ñuy dugg mu ëndaale ay gaay mooy gisoon nañ ci riwaaye imaam ibn Ishaq biñ gisoon bim ne ñu bari lañu woon te Abu Naila biñ ko ne yow demal njëkk bim demee dane am na ay ñoo xam ne sama mbokk yoo xam ne li ma wokk moo leen xuy ñoom li ñu bëgg mooy yawit nga lebal leen comme ni may lebale dama bëggoon ma indi leen looloo tax mu ëndaale ñi moom soupçonné wul ndax danaan loolu la te arme la ñu mooy jaasi yiñ ma war a jox ah kon ñooñu moo doon abu abs ibn jabr ibn aws ak abbad ibn bishr léegi bi ñu tegee plan bi lan lañ wax avant ñuy agsi mu ne qaala amrun Amr ibn Dinaar ne jaa ma'ahu bi rajulayni dafa ñëw ànd ñaari góor muy ñi ma la wax Abu Abs ibn Jabr Aws Abu Naila ñoo ànd mooy ñoom ñooñu la muy Muhammad ibn Maslama Abu Naila eh, al-Harith Aws Abu Abs ibn Jabr ak Abbad ibn Bishr ñuy léegi. Eh, Amr mooy Ka'b ashraf moom loolu yëpp prévoir na ko ndax nee nañ ko ñii dañuy ñëw ñoom it li ma wokk ma xuri waaye ñu teg ñu teg plan bi nan lañ koy defe nan lañ mee nan lañu lay waaji biir këram nag euh, ñoom Muhammad ibn Maslama ne ak kii ki ci des di Abu Naila ñu ne fa qaala euh, idaa ma jaa ñu ne dañoo waxante ne wax ñeneen ñi ne bu ma idaa ma jaa bu dikkee bu kaabu ñëwee xam nga lu ñuy def gis nga bu kaabu ñëwee fa inni qaa'ilun damay euh, qaa'ilun bi sha'rihi fa ashumma bu ñëwee daal xam nga nooy def mooy damay fexe euh, fóon arab day wax lool qaala bi yadihi kada mooy danaan waa ji nee na ci loxoom nii mooy ne ñoom jëf ji mooy jëf léeg-léeg dañ koy li jëf mooy li cër war a def dañ naan xaala waa ji wax na bi yadihi ak loxoom xam nga wax làmmiñ la ñuy wax mais arab day wax loolu xaala bi yadihi moo tax mu ne wa it fa inni man qaa'ilun bi doone mu wax ci boppam déedéet qaa'ilun bi sha'rihi fa ashum ne gars yi xam nga ñuy def gis nga daal woo nañ ko mu ngi ñëw bala ñu tegal plan dañ koy woo bu man dinaa taxaw daldi fexe ñaan ko ba mën a fóon boppam moom Kaab ibn ashraf mu ne nag fa idaa ra'aytumuuni gis nga yéen yéen le reste bu ngeen ma gisee istamkantu min ra'sihi fa duunakum fadribu bu ngeen gisee ma fóon boppam ba ba mu bàyyi maam boppam ma koy fóon dina ñëw lan moom bon loolu nan lay nekke nan la Kaab yu xullee moom it ba ñu ñëw lan mooy xew ba ñuy fóon boppam bu ngeen gisee mu fóon boppam ba leer ne njatt ba mu bàyyil ma boppam ma njatt ko benn njatt gi nag rek gaaw leen ngeen ñëw duur coroti ko ay jaasi euh, am na ci beneen mu ne wa qaala mu ne ci beneen bi da leen ne summa ushummukum ne leen bu ma fóonee boppam bu ma defee plan fexe ba mu nangu mooy fóon boppam après dama leen di jox yéen ñi ci des na leen yéen it fóon leen boppu kamb bi waay waay kamb moo di moo tedd léegi nag après man mu fóonaat mooy Muhammad ibn Maslama ak wala Abu Naila bu ma ñëwee nag ba njatt ko ba ngeen leer ne fii baax na rek corote leen ko ay jaas fa nazala ilayhim mutawashihan wa huwa yanfaxu minhu rihu tib léegi nag moom yëgul li xew mu daldi wàcc nag jóge ci kaw wax daa ci kaw la dëkk forteresse bi mu wàcc ci suuf euh, daldi teraxlaayoo làmbaayu sol li nga xamante ni nii mooy yéreem euh, wa huwa yanfaxu minhu rihu tib mais nag gis nga dafa agsi rek mel ni foofu yépp dañ faa sotti li nga xam ne mooy parfum tellement parfum bu naa bu neex bi nga xam ne moo moom la moom la utiliser ba muy dégager wu nan bul fàtte ne ci bële riwaay imaam ibn Sa'd be nee na moom wow xadiisun bi urs da doon doora ndawam soosu ci ciit daanaka ci fan yu njëkk ci ciit la woon moom mii di Ka'b ibn al-Ashraf alayhi la'natullah bi mu agsee nag ah, parfum bi dégagé wu kon ci moom fa ay maa ra'aytuka al yawmi rihan tey de gisuma masumaa gis comme tey air bu pure nii te neexe nii mooy boppam la bëgg a tagg ndax air bi bu neexee parfum bi dégagé wu ci moom moo gën a neexal air bi moo insensé insensé li nga xam ne moo encensé nag euh, air bi nag ak parfum yu neex yi moom nii di euh, Ka'b ibn al-Ashraf mooy di tagg boppam te nag moo tax ku xamoon parfum la ba pare mu teg ci indi a'taru nisaa'i al-arab wa ajmalu al-arab ne nekk na fi man Ka'b na yenn xam ne nag loolu noonu du lu du loo xamante ne nii euh, dafa lu tumuranke bu ngeen gisee ma ñëw air bi neexee nii voilà ndax man indi ataru nisaa'il arab jigéenu arab yépp ki ci dàq parfum wu gën rafet wa ajmalul arab dàq ci arab yi mooy jàll sama gannaaw lool nag da ngeen di xam ne nag ah gars yi man Ka'b ibn al-Ashraf nag <laughs> indi ataru nisaa'il arab wa ajmalul arab ngeen di xam ne air pur bi te neex ci guddi gi c'est normal ndax man Ka'b ibn al-Ashraf indi ataru nisaa'il arab voilà wa ajmalul arabi te sama soxna nag. <laughs> bu dëgg dakk bu desee rek ah sama soxna nag du du du du du du du du moroomu gaa yi oh moo leen dàq ñoom ñépp du moroomu faam yi ah way way way way moom man ci faam yi moo leen moo leen moo non arab yépp d'accord nañu moom mooy am sa bopp ci yoo xam ne bon njariñ jee bariwul quoi indian toru nisaa al arab ak yooyu moom laysa fihi kathiru faida léegi nag bi mu waxee loolu moom mi Ka'b ibn al-Ashraf fa qaala ata'dhanu li an ashumma ra'sak qaala na'am Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhu wa arda ne ko ah Kaab ata'zanu lii ndax dig ma may permission an ashumma ra'sak ma daldi fóon sa bopp bi ndax nag yow parfum bi dégagé wu ci yow neex na oh parfum bi waaye dooma may ma ma fóonul sa bopp bi waaye ndax parfum bi ngay dégagé yaa Kaab waay waay neex na waay qaala na'am ne ah fa shammahu thumma shamma ashaaba mu daldi fóon bopp bi ci li nga xamante ne nii mooy ndax parfum bi fule la ko def yaram bi bopp bi yépp sikkim beeg fépp mu def ci parfum muy gilli di di di di di di neexal bërëb yi léegi bi mu fóonee moom Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhu wa arda daldi wax ñim àndaloon ñoom Abu Naa'il ak ñooñu ak ñoom Abbaad ibn Bishr summa ashamba asxaaba mu ne leen waay fóon leen boppu Kaab bi waay waay waay waay parfum bi ciy dégager kenn xamul lu mu doon waaye ndax neexaay bi ñépp fóonee summa qaala ginnaaw gi mu ne waat Kaabu atazanu lii waay ma est-ce que man nga maa mayaat waaye ma fóonaat Kaabu oh ce parfum bi moom kenn manu c'est irrésistible waay qaala naam Kaabu ne ko ah sëgg daal koy may mu muy fóonaat falamma stamkana minhu qaala duunakum fa qatalu ah nee na nag bi nga xam ne boobu nag bi mu ko nee bi mu ko téye nag ci boobu. ne nuus mu may ko muy sëgg mu sëgg ngir mu fóon kii rek tée bi rek ne gaa yi duunakum ale jàpp naa ko gaa yi gaaw leen yi faqataluuhu ñu coroti ko ay jaasi daal di koy rey summa ataw annabiyya ñu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa axbaruuhu ñu daal koy nettali nag xabaar bi ne ko lan ñu santoon muy dangaa bëggoon ñu rey Kaab al Ashraf Ka'b ibn ashraf newatul ci suñu àddina bi ndax daldi nañ koy liquider ah! kon noonu lañu rey al xabiis Ka'b ashraf ah! kon loolu mooy nettali Ka'b ashraf mooy lu am solo mu am ay njàngat yu bari muy reyu Kaab ibn ashraf mi xam nga nit nit mën na ne nit ab jullit mën na ne voilà euh, comme li ma déggee dégg naa sama benn Euh, Cheikh Mohammad Hassan euh, alayhi xafidahullah al misri égyptien la bi muy nettali lool ci siiraam yu am solo yim def bi mu agsee ci partie bi mu ne ci xew-xewu Ka'b ibn al Ashraf bii mu ne gis na moom waajoo xam ne da cee bind téere tudde ko nan la waxati jàppatuma exactement mais maanaa bi lii la këne rey gaa yu mel ni Ka'b ibn al-Ashraf sunnatun mahjura sunna la boo xam ne dañu ko dañu ko dañu ko dañu ko gàddaay këne gaa yi yépp pour wane ne assassinat yi mooy ñu mel nii yow daal boo gisee koo xam ne daa bañ lislaam dafa kii dem leen ngeen assassiner ko nu mu gën gaawe te nag bu ngeen ko ku ko assassiner bu ko kenn wax dara ndax lan am nañ ci sunna am nañ ci loo xam ne yonent bi alayhi salaam ci boppam ko digle te mooy rayu Kaab ibn al Ashraf kon dañ ciy jële ne képp koo xam ne day saaga yonent bi alayhi salaam moo xam ci bindam ndax Kaab ibn al Ashraf ay poème la yoroon yum doon wax waaye képp koo xam ne day bind ay article bind livre ay ay ay ay ay journal walla loo mën di bind di ci wax yonent bi alayhi salaatu salaam lu dul loolu kooku nañ ko assassiné mu ne gaa loolu dégg na waa yoo xam ne aw dan nga koo liir ab téere bum liir xaw ma boo xam ne noonu la ko waa ji ne loolu loolu la quoi ne lii sunna la boo xam ne dañ koo gàddaay il faut les assassiner bon après muy mettre en garde euh, moom euh, Cheikh Mouhamad Hassan hafidahullah muy mettre en garde taalibeem yi ci compréhension bu mel noonu euh, ñun dañu naan loolu compréhension bu erronée la mooy ne gis nga dalil am dalil ne lii la yonente mi alei satu doon def loolu loolu lu am solo la waaye li ko ëpp solo mooy fahmu dalil mooy nga comprendre dalil bi xam contexte da contexte bi mu ñëwee ak yi nga xam ne ñoo tourner autour nga xool lu nekk lan moo tax affaire bi yonent ma lay saabsaab daal di digle lii ak da digle en tant kan ndax shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam annabi oh, lu am solo. lu am solo la mooy ne euh, kooku dañ naan ko mooy ñuy xalaate noonu dañ naan la premièrement loolu loolu manoo ci layal ku rey ay nit ndax dañoo saaga yonent bi alayhi salaatu yow manoo ko layane noonu alhamdulilah ginnaaw biñ la ne xam nga waxoon nañ la ne àttee ku saaga yonent bi alayhi salaatu mooy ne kooku dañ koy rey mais kan moo koy rey àttee njaaloo lan mooy àtteem ku njaaloo reconnaître yooyu yëpp lan mooy àtteem moo ñu dóor ko téeméeri yar bu dee ne ku masoon sëy la ku masoon a am jabar la moo xam 1900 la takkoon fase en 1902 sëy en l'an 2000 daal di njaaloo en l'an 2000 kooku dañ koy rey ndax amoon na jabar 1900 mas naa sëy léegi kan moo koy rey xam nga loolu mooy àtte bi mais kan moo koy rey mais autorité. il faut mu nekk dëkk boo xam ne dañ fay doxal charia ngir lool mën a dox yow tey man mën naa toog senegal walla France wala Italie bon wala Bruxelles toog naan man léegi bon gis nga man gis nga fii Bawol gi gaa yi ku fi njaaloo am na waajoo xam ne dégg naa njaaloo na ci dëkk bi ñun ñu former suñu groupe nañ leen ko dem kidnapper jàpp ko takku ko ci àll bi dóor ko téeméeri yar ndax loolu alxuraan wax gis nga ñooñu bés buñ defee lool buñ leen jàppee dinañ leen fëgg téeméeri yar ba pare imaam bi mën naa sax jël def leen kii ñu mu tudd tanzir teg leen duma yoo xam ne day tax day tax mu mu nekk nakaal loo xam ne day jàngal ñi ci des ba kenn dootul defati lool ndax dëkk dafa am autorité kenn du fajal sa bopp bu dee dëkk yi nga xam ne dëkku jullit lañ comme Sénégal mais doxaluñu sharia loolu kan mooy njaaloo nga ne kaay leen ko dóor téeméeri yam yoo xamoo dara sàcc na nañ leen dagg loxoom kenn du dagg loxoom ndax dëkk bi loolu amu fi kooku leen rek lañ ko wan a wax mooy ne yow tuubal sa digganteeg sa borom te yonent bi alayhi salaatu mais waa ji njaaloo woon ñëw wax ko yeneen ci ma lay saar dane ko demal nga tuub bi demal nga tuub sa diggante digganteeg sa borom loolu ko di a wax ba pare ni qu'est-ce que kii nii kii nii bon mooy ne wér na wala naanul sàngara wala yu mel na mais dane ko demal nga tuubi mais waa ji moo insister insister insister ba ni nga xam ne ci lañ koy teg fenn kon nag bu ñu amul autorité boo xam ne mooy doxal sharia doxu fi kooku dañ naan ko tuubal sa digganteeg sa boroom tawbatan nasuuxa tuub goo xam ne bu sell la sa digganteeg sa boroom nga ñaan ko lii rëcc rëcc la bu lay dal te rubba dhanbin awrasat dhillan wankisaaran eh, xayrun moo gën ci jëf ju baax joo xam ne awrasat izzan wa istikbaara aw kama qaala euh, euh, euh, saaxibu alxikami radiyallahu taala anhu wa arda imaam ibn ataillah al iskandari benn bàkkaar boo xam ne bàkkaar boo xam ne nit ki da koo def moo xam njaaloo rey nit sàcc homosexuel lépp toje braqueur de banque assassineur assassiné na ba doyal bàkkaar boobu noonu mu def ko ba pare jóge fa delluwaat ci boppam ne man maa yiis yaa subhaanallah mii man lu bon lii maa ko def non man moom ndekete man gisuma àddina bi nit kuy toog kuy dox ci kaw suuf koo xam ne man maa ko moo ma tane maa ko tane man man man man maa man maa am sañ-sañu def bàkkaar bu toll nii daal di jël yu fi jàmbur daal di njaaloog diw non man nag anta ana sharru naas maa yées ci nit mu jaare fa waa ji jaare fa ci loolu dootul xeet fu mu dem ak ku mu gis jàpp ne kii nii man na jariñoo ci moom mais jamais waa ji di jariñoo ci moom ndax moom du kenn du dara ndax bàkkaaram la jël mu toll ni montagne bu ko tiim saa bu naree xool di jëme kaw di wa yëkkati boppam gis bàkkaar boobu wàccewaat boppam rus xool ci suuf ne man nan laa fi nekk di di di topp piccu nit ñi te man ab taab laa yor ah man man ndekete du ma dara mu delloo ko nag mu daal di wax wàcce boppam ci boroomam di def ay istighfar di jaamu yàlla am na ñoo xam ne dañuy njaaloo jaare fa nga gis leen après ñu bëgg jàkka bëgg xam-xam ak yooyu mais kooku ta mbir mi mu ngi ko jële ci njaaloo wam boobu conséquences yi ndax bàkkaaram boobu moo transformé wu mu gis ni ndekete moom ndeke moo yéese nii dellu ci boroomam te looloo tax suñu boroom bind la wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun jin bunduma jinne yi ak nit ñi lulul ngir ñu jaamu ma te nag jaam mooy koo xamante ne comme at-tariqul mu'abbad ja yoon woo xam ne dañ koo dëgg-dëgg joggaate te du mën a kaas te du masa kaas ne yéen li ngeen may dëgg bari mu mujj dellu nekk kooku lu ko waaye def mu jéggale ne man man mi def bàkkaar sàngam waaye waaye dama am sañ-sañu nekk fi di mero kenn man kay naa nekk rek lu ma sama boroom digal ma def kooku kay bàkkaaram boobu waaye fa mu ko jëlee baax na waaye fa mu ko yóbbu baax na mooy da koo jëlee ci ak rëy rëyloom bàkkaar yu bari yum doon def dugg ci li taxoon yàlla bind ko mooy mu wàcce boppam mooy mu wàcce boppam nekk jaam jaamu kese e, ngir boroomam subhaanahu wa waaye loolu kay moo gën tiyaaba boo xam ne waajoo xam ne moo dàq dem jàkk mais moo dàq dem jàkka waaye dem jàkkaam jooju ak topp gi muy topp sunna ak lim ciy topp tuuti tax na mu daal di xeeb ñépp mu daldi xeeb ñépp ku mu gis jàpp ne moo la gën ku mu gis rek jàpp ne moo la gën moom moom mu leen rombee sax du leen bëgg a nuyu jàpp ay moom daal ku mel ni moom rek lay nuyu loolu doo ko gis ak a bari surtout rawatina ñiy door a dugg ne dañuy déema door dugg ci mouvement naan dañuy jéema Euh, euh, dooru a dugg walla euh, ci diine ji dañuy sellal ngi gis yor seen socc masha allah di topp sunna ak yooyu yëpp mais xeet ñépp pourtant mu ciy dugg démb barki démb sax jikko yi mu yoroon sax ñoo gën yi mu yor bi mu nee day doxal sunna yaa subhaanallah ndax avant bi muy sol jiit jëngalam jëngalam yéeg mbaxanaam ni muy wengal au moins ku mu romb dina la nuyu waaye waaye meer waay waay na def waay au loolu même bu dee naa salaamaaleykum moo gën lool mais minimum dina wax ak ñoom séq gaa jàmm ci loolu même bu dee après day déconné ji léegi mu ne day day topp sunna bàyyi yooyu yépp jaay jëngal yi lakk leen sax bu manee léeg-léeg jël kap bi nga xam ne ny la ci defoon daal di koy dagg sànni fële ciseaux mbir yi toj CD yi nga xam ne ci hip hop bi la doon wax ak yooyu léegi mu jënd ab xamis yor soccu araakam masha allah waaye di bàyyi sikkim bi poussé di dem jàkka waaye xeet ñépp ñamu doon nuyu bu leen rombatee dootu leen nuyu dootu leen nuyu ndax jàpp ne ñi ci bàkkaar yi ne il ne mérite même pas assalaamu moo salaam gaa yi mérité wuñu ko ku mu gis rek yow yow li muy gis ci yow mooy bàkkaar ab bàkkaar moom la lay distinguer bu mu la xamee même jàkka ji bu fi duggee diw moom buy julli du jël du jël loxoom teg ko ci dënnam loolu du sunna moom mooy ne tout le temps mu ngi xool yow sa défaut jamais mu ne mu xoole la bëtu waaye kii jàmbaar la de mais àddina beeg ñi mel ak jeunesse beeg yooyu mais malgré loolu lépp ak liggéeyam bi mu am ak yooyu yëpp da koy bàyyi bu julli jotee nga gis ko ci jàkka yi xoolal loolu mais mu gëmm ci yooyu du ko gis ndax du ko gis sax loolu du ko dul gis ndax buur yàlla yaa subhaanallah yaa subhaanallah du gis yooyu waaye ay défaut défaut yu waa ji lay xool défaut yu waa ji lay xool xeet ñépp di ñi muy nuyu daal mooy ñi nga xam ne moom ñoom la gis ne ñoo niroo loolu la koy nent bi alei salaatu salaam jàngal ndax duma leen digal loo xam ne bu ngeen ko defee ngeen soppante afshu salaama baynakum wasaare leen nuyoo seen diggante yow nga ne man comme que waa ji solul xamiis da gis ñoo xam ne ñoom li tax luñ nuyu waa ji mooy ne gisoon nañ ko démb mu am sikkim ñu romb ko tey mu dindi sikkim bi tax même kooku bu leen di nuyu duñ ko fay yaa subhaanallah wala ñu bañ koo nuyu teguñ ko ngir mais yow li ngay mer doo ko ñëw expliquer wala nga laaj ko wala nga ne ko lii waaw wa mais lu tax mun nga priver sa bopp lool di di këjaate ku mu gis rek am na ci yow lum lay xeebe mooy ne rafet ko tiyaa jàpp lu baaxam lool mu mu mu mu ne ci lay ne ci lay jéema ne bokk ndax newu ci ndax bu bu ci newoon dëgg-dëgg du doxale noonu kooku moo jural ci moom moo moo ko hérité loo la izzan ak rëy rëylu gis ne moom ku tedd la ku màgg la ku àgg fenn la c'est un grand quelqu'un wastikbaaran akuk lan waaye moo ko yóbbu mu dal di rëy ci kaw boo mooywul waa këram sax jigéen ñiy meesu dootu leen nuyu takkat moom ci boppam manu la jàngale ndax bu ñuy danaan leen safara kay lii dafa xaraam ay kii benn yoon la leen koy wax te la leen koy waxe ci ton wu menace ñu bañ koo faale dootu leen nuyu bu ñu toggatee sax mu dem ci ay copain wam dem lekk ci ñoom kooku nga foog ne kooku kooku kooku kay kooku xam nga ne bàkkaar waa jële moo gën bi yóbbe waaye bàkkaaru njaaloo bi waa ji def mujj ne le baax ba wàcce boppam waay waay kooku aka neexoon ni'ma hadha dhanb waay waay waay bàkkaar booboo neex kooku aka neexoon bu doon ne moom li mu jural kële la koy jural aka neexoon mu defoon bàkkaar boobu sax jaar fa wàcce boppam que muy def loo xam ne jàpp na lu baax la jaar fa nag li tax iblis daal di perte sànku suñu boroom dàq ko ci yërmandeem àddina ak alaaxira moom mu nekk ci loolu topp nekk un disciple de iblis min haythu la yashur foo xam ne yëgu kon euh, nit buñ ñëwaatee ci lii mooy nit manu la ne mooy ne ki nga xam ne day tegtale woo ci loolu diw a publié benn livre kon nañ leen dem rey ko yow doo autorité yoroo pouvoir charia doxu fi lan nga mën a defee lool man da de mais jàng nañ yonent bi alayhi salaatu wa salaam gisoon nañ phase mécoise dinañ ci ñëwaat léegi mais dama naan waa ji ñi nga xam ne ñooy wiiru wax jooju di wax loolu naan loolu mooy tegtalu ñiy xëy di rey gaa yi ndax dañoo wax yonent ma lay saa saam lu dul loolu dañ naan leen ñooñu ak a neexoon de ñu jàngoon au minimum ñu jëloon xadiis boobu noonu laata ñu naan lii suñu tegtal la ñu daal di liir li ci boroom xam-xam yi minimum wax minimum nee nañ jël Badruddin al-Ayni imaam Badruddin al-Ayni shara bi mu des ci Sahih imaamul Buxaari yi liir ko bu la jaralee na liiral parti boobu rekk wala nga dem ci imaam an-Nawawi nga liir partie boobu kese wala al-Hafiz ibn Hajar boobu kese bala ngaa wax ci mbir mi ndax mënoo ñëw rek di ko tekkee ak yow ni nga ko gisee waaw ndax yow duggoo fi ngay nekk géomètre duggoo fi ngay nekk expert jàngoo yoroo kii gis rek nit tëll na damm na du loolu moo tax tanqiixul manaan waa ji dangay xam ana yan ñoo joué ci jamono jooju ak mbir mi contexte bi ak lan moo tax yonent bi alayhi salaam ak yi nga xam ne ñoo réunir ngir àtte boobu am euh, déggal li imaam al-Hafiz ibn Hajar wax rahmatullah mu ne bi mu indi xadiis bi bi mu koy sharaa saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah ci Fathul Baari mu ne qaala as-Suhayli mu ne imaam as-Suhayli dane tam dëkkoon fii Espagne almaliki boroom boroom ar-Rawdul Unuf di shara siiratu ibn Hisham euh, di tekki baat yeeg di ko shara moom imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi mu ne moom nee na fii qissati Ka'b ibn al-Ashraf qatlu al-mu'ahad idha sabba ash-shari' khilafan li Abi Hanifa mu ne imaam as lii nee na rahmatullah alayhi bokk na ci li ñuy jàng ci qissatu Ka'b ibn ashraf bi ray al-mu'ahad mooy nit koo xam ne xam nga loolu foog naa waxoon nañ ko fi de waxoon nañu walla wala du fii non en tout cas li ma leer mas nañu ko wax ci benn ci tafsir yi ñoo ko euh, tafsir bi tafsir yi am na fu ñu ko fa benn ci xamatuma nag ban saar euh, ndax wax nañ ko ci siira bi bon wóoruma mais mooy euh, bon nañ ko résumer léegi mooy ne façon yéeféer yi foog naa waxoon nañ ko mais comme ko wóoruma nañ ci jaar lu gàtt mooy façon yéeféer yi dañu wute muy almuharab ki nga xam ne moom day xeex ak jullit ñi kooku la jullit am droit mën a rey comme que day xeex moom bu la jekkoo rey la yow boo ko jekkoo doo ko ba mu am al muahad al muahad euh, mooy koo xamante ne ni euh, dañ koo jox euh, dafa dox digganteem ak mais autorité bi autorité bi mooy dëkk bi ñoom ñoo koy jox ñoom bo comme comme léegi moom laa doon wax mais mooy passeport diplomatique yi non mën naa doon euh, visa autorité dëkk bi mooy jox koo xam ne ay jul mooy dëkkub jullit comme Arabie saoudite loolu lañ joxoon mais ci siira bii la waxoon na waxaan nañ ko si si mo si ndax exemple bii laa joxoon comme Arabie saoudite bu joxee visa benn américain citoyen américain boo xam ne du jullit wala mu jox même bu dee ne kooku juif la wala benn citoyen français boo xam ne franc-maçon la sax jox ko visa yow bu ñëwee ci dëkk bi ak même bu newul foofu le fait que yor na même bu duggul Arabie saoudite le fait que roi bi dëkk bi autorités yi ñoo ko jox visa yow amoo droit yu jullit bi rey ko kooku amoo droit mu am koo xam ne kooku dañ koy jox amaana amaana lañ la waxoon ne loolu mooy kenn ci jullit ñi mën na koo joxe voilà mooy ne damay ñëw sàng ne benn kenn ci citoyen dëkku jullit yi comme benn saoudien mu ne man monsieur Michel Lecomte mii de du jullit waaye man maa ko yiir même mais biir Arabie saoudite bu dee foofu moom kenn même bu dee dañoo nekk ak guerre ñooñu fi mu jóge ñooñu kooku mënuñ ko defal dara ndax xadiisu ummu sayyidatu ummu haani bi ba seydna abi taalib naree rey benn waay ci waa màkka boo xam ne moom bañ ubbee màkk moom ibnu haani di seeru seydna ali radiyallahu anhuma moom moo ne da koo yiir mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mu ngi sangu ak sayyidatu faatima di ko euh, euh, kii euh, utal ko barrière muy sangu mu ne ko qad ajarna man ajarti ya umma hani ne ko ñun sàng nañ mbuur malaanu protection ki nga sàng malaanam protection ya umma hani loolu nag fekk mu ngi ci biir dëkku jullit bi loolu la voilà ak azimmi azimmi mooy beneen yéeféer bi nga xam ne moom du fële la dëkk moom ci dëkku jullit yi la dëkk mooy dafa am citoyenneté sauf que du jullit kooku kooku noonu état jullit bi moo koy resal sécurité day fay benn impôt boo xam ne moom lay fay gis nga nag loolu muy fay mooy du fay azaka jullit ñi moom comme azaka ngay joxe mais moom du joxe azaka impôt lay joxe te bu ko manul du ko joxe ci lañ la waxoon Seydina Omar ibn al-Khattab ba mu rombee paa bo paa bu màgget ba doon eh, yalwaan mu ne ko yow looy def nii loolu tax ngay yalwaan mu ne moom du jullit sax waaye day yalwaan ngir fay li nga xam ne euh, mooy jizya ndax lool mooy li nga xam ne mooy impôt bi ñuy fay ñoom ñi dëkk ci état jullit yi te ñu jullit mu ne ko yow dinañ la lekk bi nga nekkee jeune nga nekk mat nii ñuy continuer di la lekk dellul sa kër man Omar man ah mais pas man Omar en tant qu'Omar man état jullit yi dëkku jullit mi man mi jiitu jullit yi ak état bi ñoo lay resal sa dund desal sa kër ñoo lay yoral yépp doo fay dara ya subhaanallah kooku noonu mooy ak zimmi kooku mënaluñ ko dara kooku doo ko def dara kooku dara nga ko dul def ci dëkk bi la dëkk muy saoudien par exemple boo xam ne juif la par exemple dara lañ ko dul def fekk état bi mooy citoyen yi laay waxaa ñëw di kii doon non yow mënoo ñëw waa sa saada juif rek kii mbéj boo ñëwee dinañ la mbéj wala ñu dumala ngir nakaalan mu nekk loo xam ne yow nakaal lay doon ci ñeneen waaye kon loolu la léegi muahad walla lool mu ne kon kii mu ne imaam as-Suwayli dane al muahad mooy ki nga xam dañ ko jox pacte kenn du ko laal diggante état euh, réewum jullit mi ak kooku te du jullit mu ne kooku ci qissatu Kaab bi ndax qissatu Kaab mu ne euh, bu Kaab ibn al-Ashraf bi mooy ne kooku mën nañ koo rey bu dee ne dafa saaga ki nga xam ne mooy ash-Shari' mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne loolu nag xilaafan li Abi Hanifa mooy contrairement ak li Abi Hanifa wax euh, Ibn Nu'man euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa qultu imaam alxaafiz ibn xajar ne wa fiihi nadar wa fiihi nadar le fait que imaam as-Suhayli wax lii nag ne loolu mën naa ne contrairement ak imaam Ibn Hanif mu ne loolu luñ ciy seetaat luñ ciy seetaat mu ngi ci luñ ciy seetaat mu ngi ci ndax lan mu ne wa sani'u al-musannif fi al-jihaad yu'ti anna Ka'ban kaana muhaariban haythu tarjama li hadha al hadith al fakku bi ahli al harb wa tarjama lahu aydan al kadhibu fi al harb mu ne waxu imaam as-Suhayli bii que ne kooku dinañ ko mën a rey mais même imaam as-Suhayli nga foog ne loo kan moo koy rey mooy li ma la waxoon na moo ne imaam al-Hafiz ne wa fiihi nazar waxam ji nag fiihi nazar luñ ciy seet mu ngi fi. ndax sami'ul musannif li imaam al-Bukhari ndax imaam al-Bukhari moo di moo di moo moo tax fiqhul Bukhari yi boroom xam-xam yi dox na fiqhul Bukhari yu bon non fiqhul Bukhari yi fii taraajime wala faqhul Bukhari yi fii taraajime mooy fiqh mooy imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi mooy euh, moom nag téereem di c'est trop trop trop trop technique mooy ne téereem bi mooy ne da koy gis ni sax imaam Buxaari tam nga gis ne ah yow téere bi may euh, euh, euh, téere bi may dégg bu imaam dee wolof mun bii mooy Buxaari mooy kenn du ko wax mooy ne kenn du ñëw rek naan Buxaari waxu nañ la danga naan imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mooy ne dañuy ñëw waa lii mooy saxiix imaam al Buxaari teg ci rahimahullah ñaanal ko ndax foo ñaanale sa bokk jullit yow am na malaaka muy naan amin ca yawit yàlla na nga am toll noonu te xamoo ki ngay ñaanal mooy kan laa ilaha illa allah waay bu ñaan googu nangoo foo jëm waay waay nañuy ñaanal ñu màgg ñii léegi ñun dañuy téye ah li mooy sayi wa boxaari bon mais gis nga li ci ne laa ilaha illa mooy fiqam fi ngay xamee ne imaamul Buxaari am na yoo xam ne dañu jàpp ne imaamul Buxaari moom xamul woon lu loolu xaddasanaa diw xaddasanaa diw subhaanallah <laughs> moo tax mais da nga foog ne ñii nii du ñii nii mais ay nit yu yàlla yu kawe lañu subhaan la ilaha illa allah la ilaha illa allah moo tax ku ku ku ku ku ku ku waxati woon kon moo waxati woon doon seede ci imaamul Buxaari rahmatullah alayhi benn ci sëriñam la de al-Qanabi Abdallah ibn Maslama ibn Qanabi al-Qanabi bu ma juumul moom la te taalibe imaam Maalik dane dane man man de jotaayoo naag mooy boroom xam-xam yi jataanooya nitu yàlla yi jataa yoona di lim mooy ñi ñi sa xel ma a dem ñépp ci ñu kawe te xam nga jataa ñoon ñi muy wax mooy ñan mais mooy ñi ngay xalaat ñépp ah, ay imaamu naa Maalik ndax moom taalibi imaam Maalik la gis na imaam Maalik gis na ñoom gaa ñoom ñépp xam na leena ah. ay ñoom Abdallah ibn Mubaarak ay ñoom Sufyaan yi nii eh, ibn Sa'iid as-Sawri ak gaa yi ci des nii waaye yow man gis nga ñooñ ak ñu kawe ñi man jataayoo naag ñoom gis nga mais man de masumaa gis masumaa gis ku mel ni al-Bukhari laa ilaha illa koo xam ne jataayoo naag ñoom imaamu naa Maalik ñoom ponkal yi ngay dégg yu mag yi jamono yooyu yépp mu ne waaye gis nga loolu lépp ñoom Abdullah ibn Wahb ñoom kii nu mu tudd euh, Abdurrahman ibn Mahdi gaa yooyu yépp ñoom at-Tayalisi Abu Dawud gaa yooyu yépp pas borom sunan bi de borom mas musnad bi ñoom te moom moom mii da borom kii yu nag contemporain ñoom imam Ahmad la en même temps ndax moom sëriñ la ci sëriñ imaamul Bukhari mu ne waaye maa gis ñi ma jataayoo boroom xam-xam yi. ñi nga xam ne ñoo dëddu àddina ñoon ñépp jotaayoo naa ñoom de waaye ba nii may waxe nii man man man man man masumaa gis ku mel ni imaamul Buxaari rahmatullah alayhi te kat muy wax taalibeem la xam nga lool bu doon ñaan noo moom dadi sëriñam euh, imaamul Buxaari sëriñam la moo tax lool mais moom ci boppam mooy sëriñ bi di seedeel lool taalibeem ne ko man samay sëriñ yi ma mas a gis ak fi ma wër yépp ñi ma gis ñépp ci ñu ponkal waaye masumaa gis ku mel ni kii nag de malgré ñi ma gis ni ñuy garaaw garaaw garaaw garaaw masumaa gis ku mel ni waa ji waaye moo tax ñun ñun il faut moo tax loolu lu am solo la gis nga ñoo ñu jara def tarjuma lañ man maa ngi xalaat sax est-ce que loolu bon war naa am solo quoi mooy ne euh, euh, mooy ñii nii ndax ñun wolof ñun ñun dañoo am benn benn préjugé ak benn xeebaate gu ñu ci ñun mooy jàpp nañ ne yàlla lu baax li muy def li ci gën a la ko def yow Sénégal tiimal monde bi tollul ni toqum ndox toqum ndox laa la wax de ci océan tollu ko ci ci ci ci ci kaw nu bi yow nga bëgg ne li baax li gën ci àddina bi fa la ne man xaw ma bu ñuy wax dañ dul seetaat suñu bopp mais yooyu ñàkk xam la ak prétentieux prétentieux mooy la yow yenn yi ñuy wooteel suñuy sëriñ sax am nañu ko def bu yàgg mais xamuñu leen ñu jàpp ne lii di ci yéemu tout le temps di ci yéemu tout te loolu nit ñi mais moom la ñenn ñi doon fooy ñun nag <laughs> mooy suñu suñu borne ak suñu tëju ci ñun ne nga xam ne suñu bakkan rek la ñuy gis jàpp ne moo gën moo tax ñu gaaw a nga gis ñenn ñi jàpp nañ mu ñoom yow yow waxu yonent bi alayhi salaatu nga xam ne wax yu la suñu boroom dina tàggat ñoo xam ne duñu dara ñooñu ñooñu di saytu waxam yooyu seet ci li ci wér teg ko ñépp d'accord ñi ñi ñëw seen ginnaaw ñépp ba compris yow ñi ngay bàkkoo ñoom ñépp ñu jàppaleen ay ñoom ñi ngay bàkkoo ñooñu ay imaam lañ leen jàpp seeni imaam lañ leen jàppe ñooñu ñépp yow nga foog ne suñu boroom dina tàggat waxu yonent bi alayhi salaam sunna yonent bi alayhi salaam ñi koy ñi koy saytu duñu dara tolluñ fen lool lool lool bu ñu xalaatee sax war a xam ne waaye mbir mi warula deme nii ñun man daa mel ni maa xamul moo tax imaamul Buxaari fiqham kawet fiqham dégg fiqh fiqh dégg diine gis nga ci tarjama yim def ay baabu sàngam baabu qatli Ka'b ibn al-Ashraf baabu al-Fakk baabu ainsi de yooyu yooyu yu garaaw la loolu nag moo tax imaam al euh, imaamul euh, kii nu mu tudd euh, Ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne moo tax mu ne kii li mu wax fii nazar nekk na luñ ciy seetaat ndax lan mu ne wa sani'ul musannif fii fil jihaadi yonti anna Ka'ban kaana muhaaraban mu ne ndax jëfu ki nga xam ne mooy musannif bi di imaam al Buxaari rahmatullah alayhi day wane ne Ka'b bu nekkul woon ay n'importe qui nekkul woon comme euh, euh, benn comme benn juif noonu rek bu bu bu citoyen bu nekk foofu moom moom dafa nekkoon koo xam ne dafa newoon muhaarab muhaari bii la woon muhaari ban mooy da doon xeex voilà muhaari ban mooy ne da doon xeex lan dafa nekkoon xeex de woon guerre yonent bi alayhi salaatu wa mooy ne moom dafa jàppoon ne moo tax mu dem Quraysh lan lañ gis dafa dem Quraysh di def lan di woo gaa yi di leen encourager naan leen defar leen beneen xeex gaaw ngeen fayu jël revanche ñi nga xam ne ñoom lañ leen reyal Badar dem fa loolu lépp mu wax ko di di di galvaniser les Qurayshites di leen woo ngir ñu xeex dem xeex ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam te moom loolu la xamoon ba moo ndax ab forteresse la dëkk. dëkkul n'importe où ah. te doon moytu bu baax mooy ne sa li imaam al-Bukhari yi ma ko indi day wane ne kaabu te gis nañ ko ci tarjama ci kii yenn ci riwaay yi ñu jóge léegi bu imaam euh, Ibn euh, Ishaq bi mais jabar ji nee na ko bi kaabu wàcc fa anta muharab yow dangaa nekk koo xam ne dañ lay xeex mooy ne moom moom gis nga première kaawu yéefér yi ne woon ko nga man a rey moom foofu la dugg voilà mooy ne moom dafa nekkoon koo xam ne muhaarib la ku doon xeex ak yàlla xeex ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam looloo ne faqad aada allaha wa ndax koo euh, na yàlla lor na yonent bi alayhi salaatu wa kon imaam al-Hafiz ne kon jëfu imaamul Buxaari day day remettre en cause waxu imaam as-Suwayli boobu que ne moom muahad la woon rek ku ñu jox kii la woon noonu mais non muahad la si mooy ci dëkku jullit ñi di Medinatul a fa la dëkk mais dafa am pacte lu fait kenn du ko mën a rey mais sauf que moom lool moo ko xotti mooy muahad boo xam ne dafa mujj nekk kuy xeex jullit ñi bu boobaa moom day nekk koo xam ne dafay dugg ci koo xam ne nag. kooku dafa bokk ci ñi nga xam ne kooku mën nañ koo rey kooku day wax te ñooñu kan moo leen di rey mais mooy autorité yi léegi mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne tarjama li hada al hadith bi ahli al harb xam nga waxoon naa la ci jotaay bi weesu kër ne imaam al Bukhari rahmatullah alayhi dafa def ñaari bunt bu njëkk bi daf ko tudde baabul kadhib fil harb wax naa la ci leen di woon hadith yi nii muy boo rayu Ka'b ibn al-Ashraf bunta ngi alkasi bu wax lu dul noonu fil xar bi ci xeex kon lan moo tax mu def lool bi mu indee buntu boobu lan la fa indi xadiisu Ka'b ibn al-Ashraf bii ndax Ka'b ibn al-Ashraf il était en guerre contre l'islam lool la lool lay wax moo tax mu indi ko foofu tudde buntu bi baabul kadi ndax lan moo tax mooy le fait que ñoom Abdullah ibn Maslama non maanaam Abdullah ibn Maslama moom laa tudd léegi moo tax mais Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu li tax mu wax loolu mooy le fait que mu ne yonente bi alei satu salam ah boo ñun boo bëggee nag ñu rey ko foog dig ñu may permission ñu wax loo xam ne du noonu ci yow ak loo xam ne jaaduwul looloo tax mu indi fa xadiis boobu waaye fil xar bi foofu moom xadiis boobu dafay di pour wax lu dul noonu ci xeex mën naa ne ndax xadiisu Ka'b ibn al-Ashraf ndax ci xeex la mu ne beneen beneen al baabu al fakku bi ahlil xar bi ray ñi xam ne ñoom ay waa xeex ñuy xeex ak lislaam ne moo tax imaam al-Hafiz ne kon mi lool mooy waaye liy remettre en cause wax jële mooy ne mu nekk koo xam ne moom dafa déclarer guerre l'islam di xeex ak l'islam te boobu boobaa autorité yi teg ci yow loolu mooy loolu imam alhamdu léegi dañ lay wax benn affaire mooy euh, mooy xoolal yonent bi alei saatu salaam mooy ne di tontu waa ji ne waaye loolu day wane ne kon fii war nañoo mën a ku saaga yoneen sone man daal Dakar fii bu mu fi gis mu kii ma waaye léegi yow dañ naan la léegi taxaw yow liñ la wax ci tanqiixul manaat bi yonent ma lay saab saab euh, kan euh, est-ce que saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom yëguñu woon ne Kaab ibn al-Ashraf mu ngi saaga yonent ma lay saab saab mu di ko def ci ay poème yëgoon nañ ko wala yëgoon nañ ko bien sûr xamoon nañ ko mais est-ce que dañoo ne dañoo ñëw rek tëb dem ko laata yonent bi alayhi salaatu salaam di leen jox ndigal mais defuñu ko defuñu ko mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam en tant que njiitu jullit nit moom la joxe euh, ndigal ne nañ dem ko loolu man naa nekk man nga ci tirer benn benn leçon mooy que ne comme. dëkkub jullit comme nañ jëlaat comme état boo xam ne état ah. islamique la dëkk jullit lay dox comme Arabie saoudite bu dee ne dañoo gis euh, ñoo koo xam ne koo xam ne moom yàq ci l'islam la la ne ak diw def lu dul noonu léegi autorités yi ne kooku jox nañ ndigal diw ñu dem rey ko comme militaires yi mooy opération militaire yi loolu man naa ne da man nga ko jàng fii mooy yi mooy yi occidentaux yi def c'est pareil nga xam ne seenum noon dañuy dem yóbbu ay hélicoptère ñu dem liquider ko ñu gën a gaaw wala benn drone dóor ko mu dee xam nga lool xam ngoo tëb ne gars yi voilà bon le président Obama est un assassin xam nga mooy pays démocrate yi ñi naan ay pays démocrate occidentaux yi est dañ koy tuddee ñoom ne lii lii lii ay wa nañ traduire kon Obama ci kii ci li nga xam ne mooy mooy justice devant la justice xam nga duñ ko wax lu tax lu tax duñ ko wax état boo xam ne dëkku jullit la bu état bi président bi joxee ndigal ci yooyu mooy ne ñu mel noonu loolu day mën a ne waaye pas benn groupuscule mooy taxaw fële daal di ci gars yi après mu daal di jeex léegi loolu benn affaire la euh, mu des beneen affaire mooy ne tanqiixul manaat bi ñu doon wax nañ ci ñëwaat mooy ne xoolal euh, yow il faut nga xool contexte bi yonent ma lay saab saab mais Ka'b ibn al-Ashraf lu mu wax wax yonent bi alayhi salaatu salaam li Uqba ibn Abi Mu'ayt def moo gën a rëy Uqba ibn Abi Mu'ayt mais non seulement waxuma la saaga yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko lu ñaaw mais fekk na ko mu toog mu xoj ko mu won ko ginnaaw mu xoj ko ba ba nokk gi waaj a arrêté mais est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam léegi euh, boo euh, julli ña fa newoon dañoo dañoo ne voilà. kon ñoom Seydina Omar ibn Khattab dégg naa ba moo kii nañ dem ra ray ko mais xam nañ ne Seydina Hamza bu xamoon na ne gars yi dañ doon dañ doon sonal yonent ma lay sarsam est Makka est rayoon na ko mais rayu leen yonent ma lay sarsam lan la waxoon Uqba benn jour ne ko bu ma la dajeeg yow benn bés ci biti Makka la adribanna unuqaka dinaa dóor dinaa cor sa sa baat mais biir Makka est-ce que dafaa cor baatam mais defu ko ndax lan ci néew doole lañ newoon te nekkuñ woon état yoruñoon autorité waa Makka liñ defoon moo gënoon a xesaw fopp même bu dee Kaabul af Kaabul nal Ashraf kàccoor bu mag la waa moom moom ay waxam ci ay làmmiñ la yemoon ak li nga xam ne mooy ay poème yu doon def mais waa Makka ñoom yemuñ foofu ñoom at lañ doon def ñoom dañu non seulement dañ doon wax xawlal boo boo xëyoon gis ñu def prophète de l'islam après ñu def le magicien yow boo ko def boo gisoon lool ci journal looy wax blasphème la kii kii la caricature la kii mais waa Makka def nañ loolu Muhammadun sha'ir Muhammadun kadhib Muhammadun sahir Muhammadun euh, lu nekk lañ doon wax Sayyidina Muhammad ak magicien la sahir majnun c'est un fou mais est foofu yow gis nga ko foo xam ne euh, gars yi dañ koo wax gars yi tëbraay leen non ndax contexte yi bokkul yow mënoo nekk l'islam jamono jii ñu nekk mooy ne ñun dañuy jaawale mooy dañoo nekk jamono joo xam ne yow nga nekk nii ju doole dara manuñu ko suñu biir dëkk yi sax lépp lañuy defal daanaka on est sous perfusion perpétuelle nga naan la ndax suñu ñàkk fayda nga xam ne non seulement assuré loo xam ne moom la ñuy dunde sax moom la ñuy dunde sax mënuñu ko amul benn programme boo xam ne bu ñuy tëral la lu dul ñu ngi xaar ONU wala gaa yooyu daal di ay ay ay club de Paris wala gaa yooyu daal di ñuy lebal ngir ñu mën a nekk jamais ñu tegu projet boo xam ne dañ naan ñun ñoo koy financé yow naka ngay mere noonu dëkk yépp ci yenn nag presque yeneen yépp boo waxee naan am nañ pétrole pétrole bi ku ko yor industrie bi ku ko mais ay tubaabu diriger affaire yi mooy ne yow lépp ñu yoral la ko nga nekk ci néew ju doole ba pare jàppe sa bopp que ne yow dangaa nekk jamonoy Medina loolu man dane mooy ne gars yi dañuy jaawale mbir yi ñun newuñu ci contexte ay yooyu ay nekk fi yow xamal leen nit ñi liñ soxla mooy nga jàngal leen xamuñu dara fii ñu fi nekkee mais manifester leen ndax caricature lañ fee gars yi nekk fi di toji boutique di toj ay magasin fii di yuuxu mais loolu dara yéen ci bopp yéen ñiy manifester ka tout le temps ngeen def lu tax ñu ñu ñu ñu tax gaa yi wax loolu mooy leen ngeen benn jikko joo xam ne buy buy wane yéen yonent bi alayhi salaam mi ngeen ne ngeen di défendre tout le temps am njàngaleen fee lay jaar ngeen jaar kontreer bi lu baax la le fait que nga wàll nga gis ci sa bopp lu baax la mais seen réaction yi jaruñu dara liggéeyu ngeen yéen yéen yaru ngeen seen bopp ci diine dara yow rien que xool la rek li islam bi bañ yépp ngi ci yow lan nga bëggee nit ñi di lay sa diine mais respecter sa bopp te nga jéem a xam mbir yi te doxal ba d'abord ndax mbir yi boo amee jikko ju rafet nit ñi topp la ci. waaye bul foog ne ay kalaas lañ lay toppe kenn toppale wala loolu loolu rek la mooy ne gaa yooyu ne loolu lañ lay wax yow yonent ma lay saab-saab ci boppam subir lu gën a tar li Kaab ibn al Ashraf wax mais waxul kenn ne gaa yi rey leen Abu Jahl déedéet rey leen Abu Jahl déedéet Abu Jahl def na lu ko neex mais xoola xoola Ummu Jamil moom ummu jamil lum def ñëw fekk yonent bi alei saatu salaam fi mu kii bi mu koy saaga ay muhammadun euh, euh, xarey naa wa diinawu abay naa non muzammaman bañ na moom ba da cee moom damaa newul sax naan muhammad moom sayyidina muhammad alei saatu muzammaman ki ñu ŋàññ moom mii naan Seyna Abubakar wan ma ko boo ma ko bu ma bu ma ko fekkoon dinaa xeer wi ma yor laay toj ci bopp bi mais Yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko waxul ne dem leen eh liquidez-moi Umm Jamil non non waxul loolu ma ah. Makka lañ ne contexte yi il faut nit ñi di xam mbir yi Makka lañ ne tab même bu doon Medina la mooy ne gis nga Ka'b ibn al-Ashraf mooy autorité moo koy digle du kenn tëb rek dem def ko yépp Yonent bi sallallahu alayhi en tant que chef d'État ci noonu jiitu jullit ñi maanaam te euh, waaw bon bon mooy jiitu julli ñi ci loolu la joxe ndigal ñu door koo def mais ñoom ñëpp yëgoon nañ ne Kaab ibn ashraf ak ñeneen ñoom ka Kaab ibn ashraf comme la ñuy def mais defuñ leen dara lu dul mooy ne militaire bi rek xam nga militaire bi doon ne ci dëkk bi mooy ne euh, buñ leen joxe juge bi na leen dem leen ngeen jàppi diw voilà ci cadre boobu mais lu ñu toog koo xam ne euh, yow joxuñ la ci ndigal. te tamit deful am na yoo xam ne moom bu ko defee jarul nga nekk dépositaire de l'autorité publique kooku jarul ngay laaj digal mais pour par exemple ay perquisition ak yooyu mooy fokk nga am de juge daal di koy def lu dul ay état d'urgence mooy yu mel la mooy ne dafa am yoo xam ne autorité moo koy décider ay groupuscule ñooy taxaw fële voilà kon nag euh, lii sunnatun mahjura kan laa loolu darul sunna mahjura yow li ngay wax mooy dañ naan sunna la mais ban façon sunna la kan moo koy jëfe kan autorité koy def yow man ngaa nekk benn waaye fee toog loolu bu doon loolu désordre day am ci monde bi rek ku nekk yow man ngaa toog sax diw neexu la rek nga ne ñoom diw wax nañ lu dul noonu nga dem rayi ko ñu ne lu tax ndax daa wax lii loolu loolu loolu sori naag li lislaam jàngale léegi kon ci kaw noonu la Ka'b ibn al-Ashraf noonu lañu ko rey léegi ñu ngi woon nag bul fàtte ne ñu ngi ba léegi ci tarjama en même temps tarjama seydina Muhammad ibn Maslama al alxaarisi al awsi almadani radiallahu taala anhu wa arda ah moom kon fekke na waxoon nañ la ne fekke xare yonent mi aleyhi salaatu wassalaam yëpp ba mu des Tabuuk ndax gazwatu Tabuuk yonent mi aleyhi salaatu wassalaam moo ko wax mu daldi des foofu mas na yu romb yonent mi aleyhi salaatu wassalaam benn jour moom Seydina Muhammad ibn Maslama ak tarjamakan Abu Naila Abu Naila moom ci histoire bi fii mu yem foofu la li ñu xam ci tarjamaam foofu la ci yem seydna Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu mas na romb yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk mu romb ko Safa mu ngi euh, Safa muy na Safa wal Marwata min sha'a'irillah Safa foofu muy montagne boobu wadi'an yadahu ala yadi rajul mu ngi romb yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jël loxoom teg ko ci loxo benn waay mu romb ko daal di dem romb leen ñoom ñaar daal di dem après yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko bi mu rombee di dem ba mu dem ba kii mu ne ko maa mana'aka an ne ko mais euh, ne ko Muhammad ibn Maslama lan moo tax euh, nuyu lan moo la tere ba nuyu wooñu mu ne ko yaa rasulallah mu ne ko ndax man kat ndaw yàlla li damaa gis nga def ak waa jooju ci bu góor googu bis boo euh, waa ji Euh, mbir moo xamante ne nii gisuma nga def ko kenn léegi nag comme que da ngay taxawoon di nekk di waxtaan euh, fakaritu an aqta'a alayka hadithan ma bañ nag daal di dog sa seen waxtaan mooy yéen a ngi waxtaan bëgguma nuyu leen bu ko defee ngeen arrêté li ngeen doon wax di ma fay après bon dagg seen waxtaan laa doon bañ looloo tax nuyoo ma ba pare mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam man kaana ya rasulallah ne ko ki yoroon moom sax kan la woon ne ko kan la moom waaw moom góor gi mu ne ko Jibril la Seydina Jibril la mu ne ko hada Jibril Jibril la kii ni Jibril la wa lii te nee na ma nee na ma sànq gis nga bi nga rombee mooy daf ñu daf ko romb dalee na romb ñoom ñaar yonent bi alayhi salaatu salaam di wax lool gisoon nañ ko Seydina Jibril alayhi salaatu salaam yu bari day ñëw yor forme benn comme ni mu bari woon ni mu doon yor forme Dihya na Khalifa al-Kalbi muy Seydina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu euh, moom Seydina Jibril lu bari la woon nu mu doon ñëw yor formam après bu leen rombee nag ba dem après yonent bi alayhi salaatu ci la ko doon waxee na ko lan moo tax nuyuwoo mu ne ko damaa gis kat yàpp waajoo nga def waajooj loo xam ne gisuma nga def ko kenn ma ma bañoon euh, bon may dagg seen waxtaan mu ne ko kokkan la mu ne ko kooku la nee na ma bi nga bi romb la ma moom Jibril ko Jibril la Seydina Jibril te nee na bi ngay romb mu ngi kii eh, kii de Muhammad ibn Maslama mu ngi nii di romb moom moom réere wuñ ko fil mala'il a'la de la moom xam nañ ko fa almarawlala moo tax Seydina Jibril ne hada kii de Muhammad ibn Maslama ne yonent bi alayhi salaam ne Muhammad ibn Maslama mu ngi nii di dem mais lam yu sallim mais romb nañu mais nuy wuñu ah waaw wée gis nga innahu law sallama bu ñu bu ñu bu nuyoo woon de radab na alayhi salaam man noon konoonte kon dinañu ko wuyu ah dinañu ko tontu dinañu ko delloo fayam Ah, léegi mu ne nee na ma ne ko man mu Muhammad ibn Maslama ma ne yonent ma lay saab saab waa léegi moom Jibril moom lu mu la wax mu ne nee na ma maazaala yuusini bil jaar hatta dhanantu annahu ya'muruni fa uwarritha mu ne moom daal Seydina Jibril li ma doon wax deñul di ma dénk di euh, voisinage voisin yi dëkkaale dëkkandoo ba sax ma yaakaar ne dina ma digal ma daal di koy moom donnuloo mooy mu dëkkandoo war a donn ki nga xam ne mooy dëkkandoo xadiis bi nii euh, mursal la ndax imaam alxasanul basri moom jëlawul ci seydina muhammad ibn maslama mooy déggawul ci moom waaye nag dernier xadis bi mooy ma zaala yusini bil jaar hatta zanantu annahu sayuwarrisu te dina ko def moom mu bokk ci ñuy doon loolu mu ngi saxiixayni euh, côté boobu kon moom seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhu wa arda moom nag bokkoon na ci ñi nga xam ne ginnaaw bi yonent mi alayhi salaam génnee àddina Ah, dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ci xilaafatu Seydina Umar ibn al-Khattab ku Seydina Umar bari woon radiyallahu anhu bari ku amoon confiance la ci moom moo tax Seydina Umar eh, ibn al-Khattab radiyallahu anhu eh, dafa ko masa ne ko dafa mas a dikkal Seydina euh, Seydina Omar dafa mas a ñëw ci seen seen koñ ñoom waa banu Haarisa bokk ci waa bani Abdil Ashhal mu fekk fa Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu mu ne ko yaa Muhammad kayfa taraani mu ne ko yow yow Muhammad mooy Muhammad ibn Maslama noo gise mu ne ko radiyallahu araaka kama uhibbu wa kama yuhibbu man yuhibbu laka al qawiyan ala jam'i al-maal afifan anhu adlan fi qasmi walaw milta addalnaaka kama yu'addalu as-sahmu fi thiqaaf qaala alhamdulillahi alladhi ja'alani fi qawmin idha miltu addaluni Seydina Omar mooy bi mu nee xalifa radiyallahu anhu mu ñëw ne ko waa yow mu ñëw foofu seen koñ fekk fa Seydina Muhammad ibn Maslama mu ne ko yow Muhammad noo ma gisee mooy ngir mu wax ko nag euh, sincèrement est-ce que moom jàpp na ne ba mu toogee ba léegi mu ngi doxal li li muy doxal ba mu nekkee xalifa ba léegi jaar na yoonum déet ndax nit moom foog ngay laajte naan man mooy bu dee yow da jàpp mooy ndax boo fi nee benn narcisse narcisse loolu baaxul narcisse yow da ngay gis ne yow tout le temps yow li ngay def lu baax la moo tax léeg-léeg di laajte baax est-ce que Euh, laaj gars yi mais est-ce que mooy ñoo xam ne nag xam nga ni ñii moom lañ lay wax dëgg na am na ñoo xam ne moom yenn façon conseil yi moom amul benn njariñ moom ndax moom gis nga li la neex rek lañ lay wax ñoon ñooy bitaanatu suu ñooñu ñoom jamais ñu wax loo xam ne lu baax la ñoom li la neex rek la ñuy toog boo tojoon àddina bi yépp ne leen est-ce que li ma def noonu la loo wax ñu ne la noonu la moom kay lu baax la loo def rek dinañu la ko daganalal ne la woo yow kay fii mu ne moom lii nga def moom dara féetu ko kaw ci mbaax alors que dañ koo wax ngir seeni intérêt ngir bëgg loo xam ne ñoom ci lañuy jabe sa ngërëm bu ko defee ngay tooyal seen ceeb mu ne ko nag yow Muhammad ibn Maslama dama bëgg nga wax ma ba ma faloog léegi li may doxal loo ci gis mu ne ko araaka kama uhibbu ni ma gise daal ngay doxale yow Umar ibn al-Khattab kon ni ma bëgge ngay doxale noonu ngay doxale wa kama yuhibbu man yuhibbu laka al-khayr yaa ngi doxale kon ni nga xam ne képp ku la bëggal lu baax li mu bëgg nga doxale noonu ngay doxale yow Allah léegi xam nga loolu lu vague la mu ne ko qawiyan ala jam'il mal mu ne ko ndax man gis naa ne ku am force nga ku ñàkk caaxaan nga ci dajale alal mooy alal yi lislaam tëral ne yii dañ koo war a joxe koom ay azaka ay jizya ak yi nga xam ne dañ koo war a joxe war koo dajale loolu gis naa ne ku ci taxaw nga ku ci foor nga ku ci dëgër nga waaw ku ci am kàttan nga waaye nag ah fii fanaan ni nga kàttan ngir dajale ko yaa subhaanallah yow doo ci utiliser dara pour sa bopp ku doylu nga allah xam nga lii moom bu dee ñun moom boo déggee ñu naan waa ji aka mën a dajale alal moom ñépp dañ naan pour moom la mu ne ko nag sa sa sa dajale mën a dajale alal googu te dëgër ci waaye nag boo ko dajalee ba pare yow gis naa ni doo ci utilise dara pour yow lépp fi l'islam bëgg fi suñu borom bëgg rek nga koy dugal yow yaay mujj doo jël ci mbir mi dara te loolu moom loolu moom du lu ñuy laajteeti gis nañ tarjama Seydina Omar ibn al-Khattab gis nañ amul ramada lan la doxale ba nga xam ne disette bi bi mu amee nga xam ne dafa mujj ne moom fekk jullit ñi lekkatuñ yàpp moom dootul lekk yàpp dootul lekk yàpp fekk ñu ëpp ci jullit ñu ngi nekk ci coono gu toll nii jamais jamais gis nañ ñi doon wëri ci kër yi di dëggut na Seydina Umar ibn al-Khattab moo tax mën a ko afifan an waay waay alal ji loo ci am force ci dajale ko boo paree dara doo ko laal ngir yow lépp danga koy séddale jaamu yàlla yi ak fi suñu borom bëgg nga def adlan fi qis fi qismi oh yaa maandu ci boo koy séddale doo ci jëlal dara sa bopp waaye booy séddale doo ne waa kër Umar nag nañ jël plus ñi ci des ñu jox leen ay miet jamais déedéet adlan ku nga fii qasmi waaye tamit doo ñëw ne waa këru Omar comme que maay Omar naa leen wàññil déedéet li ñu war a am rek nga leen di jox mu ne ko nag gis nga walaw milta gis nga yow Seydina Omar ibn al-Khattab man Muhammad ibn Maslama maa lay wax lii walaw milta gis nga boo dëngoon ci lii lii boo ko boo ci trajectoire bii nga nekk muy lii nga xam ne moom la ñu yonent bi aleyhi salaatu salaam jàngal nekk ñoo xam ne ñu maandu te jub nekk ñu doylu gis nga boo wàccoon yooyu wala wu mil ta àddal naaka kamaa yu'addalu sahmu min ath-thaqaf ne ko gis nga nag gis nga boo wàccoon trajectoire boobu moyoon ko wat naa ne àddal naaka doon konoon te kon dinañ la tegaat ci yoon bi boo wàccoon yoon wi dinañ la forcer teg ci kenn nga xamante ne noonu la ñuy jubbantee mooy mooy mooy mooy mooy arc sahm mooy lance voilà lance yi ñuy sànni ci xeex yi xeej comme ni ñuy jubbantee xeej noonu kon boo dëngoon noonu lañ jubbantee Seydina Omar ibn al-Khattab neewul eh mais c'est qui mais yow man ngay xanaa xamoo may kat eh mettez-le en prison non non non non non non laysa hada huwa Umar kooku du Seydina Umar ibn al-Khattab melul noonu nekkul woon mutakabbir nekkul woon kuy rëy rëylu wa kay wa wa wa wa lima laa wa qad rabbaahu sayyidul bashari wa kafaa ana lu tax du mel noonu ndax ki gën ci mbindeef yi moo ko yar muy sallallahu alayhi wa sallam te ku mu yar doy moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab merul ndax bari njiit yoo xam ne seen problème mooy bëgguñ ko leen wax dëgg boo leen di wax dëgg ñu lay mere bu dee conseil nga nga wax leen dëgg ñu dàq la wala ngay seen xarit wax leen dëgg doo ñu ñu coupé ak yow dootuñ la faale wala fuñ la gis di la wan dañoo mer te kat dëgg rek nga leen wax Seydina Umar ibn al-Khattab moom jëlewu ko noonu de te jullit bi ne noonu la war a def bi mu ko waxee loolu te nag boo fi dëngal boo dëngoon mel neneen dinañ la jubbante comme ni ñuy jubbantee xeej mu ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla man Umar radiyallahu anhu alladhi mi nga xam ne ja'alani fi qawmin idha miltu addaluni man ne Umar maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma def boole ma ci ay nit ñoo xam ne bu ma dëngoon bu ma jubaluloon dëngal ñoom dinañ ma jubbanti waaw waaw nag Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ah ni ñu ko gisewoon bi ñuy gis tarjama Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu de Malik di Sa'd ibn uh, Abi Waqqas radiyallahu anhu comme niñ ko gise woon moom Seydina Umar ibn al-Khattab Seydina Muhammad ibn Maslama mi problème bu ma soon a am ci gouverneur mi mu fal ci ci dëkk yi ci gox yi mooy bu ku ci am problème ak ñañ la ña jiite say administré wala mu am loo xam ne da koo bëgg xam ci kam fa teg ndax mu ngi ci lim ko teg wala déet Seydina Muhammad ibn Maslama bii la doon yónni moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda amul dara lu doon masa xew ci gouverneur am yi lu dul mu yónni ki nga xam ne mooy Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu moom lañ la waxoon ne mooy équivalent euh, inspecteur général de l'État bu Seydina Omar ibn al moom lu mas a am ci gouverneur yeeg yooyu wala mu bëgg lu mu xam danaan si yow Muhammad ibn Maslama demal ba Iraq demal ba Sham demal ba Misr demal ba Makka demal ba fenn demal ba Yaman demal ba Hadramaut bu ko defee nga xoolal ma kama fa teg te nag lan la fa nekk moo tax gisoon nañ ko keroog bi waa Kuufa ñëwee doon jàmbat Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moom mii la yónni woon moo demoon defoon enquête bi wër ci jàkka yépp nga xam ne ku nekk mu daal lay déglu après mu daal di def rapport am daal di dem wax ko Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu wa arda moom Seydina euh, Omar eh, eh, Muhammad ibn Maslama moom nag ginnaaw loolu dafa newoon koo xam ne après mooy jamonoy fitne yi moom dafa newoon koo xam ne dafa dafa daf ci jàppalewul woon benn boor ndax njàngale moo xam ne moom la koy nante bi aleyhi wassalaam waxoon même bu dee xadis boobu daif la en tout cas loolu la doxe ndax dana yonent bi aleyhi salaatu dane ko woon moom seydinaa Muhammad ibn Maslama ne ko yaa Muhammad satakoonu furqa wa fitna wa ixtilaaf ne ko nee na yonent bi wassalaam dane ma yaa muhammad e yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi radiyallahu anhu euh, bon loolu gisoon nañ ko mooy ne ñoom mooy ne moom dafa bokk ci ñiñ tudd yonent bi alayhi salaatu wa salaam laata muy ñëw euh, muy seydina muhammad ibn euh, maslama mu ne ko kon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa muhammad ne ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam li ma lay digal radiyallahu an mooy bon même rek li ma lay jox comme conseil li ma lay jox comme conseil mooy sa takoonu furqa wa fitna waxtilaaf yëgal ne Ah, dina ami dina ami ah, wuute dina am ci biir sama xeet wa fitna fitna dina am wax ak wuute bu amee nag yow fakk sir say fakk dammal sa jaasi damm ko bu ci participer ci benn boor waqta watarak sa flèche bi mooy fi ngay jël flèche boo jëlee flèche bi arc dugal fi nga koy dugal buum boobu di taweeku loolu noonu mu ne ko dammal loolu waqtan dagg ko mooy am nga buum la mu ne ko daggal watarak wajlis fii bayti ta nga toog sa kër bu lool xewee bul bul bul jàppale kenn mu ne fa fa'altu ma amarani nee na loolu laay def ba mu xewee moo tax moom jàppalewul kel moo tax ar-Rabaza la newoon muy foofale seydna abu dhar alxifaar yi ne woon radiallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag seydna muhammadu bnu maslama looloo taxoon eh, kii doon wax eh, eh, seydna xudayfa ibn al-yaman radiallahu anhu mu doon wax naan man de xam naa nit koo xam ne fitna yi du ko laal te du ko lor ah sa ñim ko waxoon ba ñu demee nee na ma ñu romb dem Medina gis ay tànt ab tànt ñu dem muy tànt Seydina Muhammad ibn Maslam ñu dem wax ak moom fekk muy moom ah, mu daldi beru amul kenn koo xam ne moom lay jàppale comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woon euh, dénkaane daldi woon ko digal moom nag seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu wa ardaa mu ngi génn àddina foofu la ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, moom li ko nag mooy waa Shaam ndax benn waay la boo xam ne euh, bu bokk bu dëkk Ordon al urdun mooy ordon bi ñu xam mooy Jordan al urdun ci arab moom la tubaab yi naan Jordanie mooy dëkk bopp ci Sham la bokkoon moom bi mu gisee ni Seydina Muhammad ibn Maslama moom dafa wéet bokkul ak kenn dafa beru ci problème yi am comme que moom ku texee di la mu fekk ko foofu këram daal di dem ray ko ndax daa jàppoon ne moom dafa waroon a jàppale temps bokk comme que nag jàppalewu ko mu daal di koy rey moom Seydina Muhammad ibn Maslama kon noonu la génne àddina imaam al-Waaqidi nee na ci weeru safar la l'an 46 fekk bi muy génn àddina mu ngi am 77 ans waaye imaam al-Madaini rahmatullahi alayhi dane moom l'an 43 la génne àddina mooy ne loolu wuute la ci ban année la génn àddina waaye këram la ko waajooju daal di reye fekk ndax bokkul farul ak fi nga xam ne moom foogoon na ne foofu la war a far mu génn àddina madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon kooku mooy seydina Muhammad ibn Maslama ak Abu Naila moo waxoon nañ la liñ xamoon ci histoire am foofu la yemoon ci fi nga xamante ni mooy ci xew-xew boobu bu Ka'b ibn al-Ashraf moom Abu Naila ak seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa'annaa bihimaa waj'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu